a'uzubillahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaina amma baadu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jataa bii ñu génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ci sariyatu bi'r mauna muy expédition wu teenu mauna bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci riwaayu imaam ibn isxaaq yónnee woon ci influence ku ñuy wax abu bara amir ibn malik ibn jaafar ñu gënoon ko xam ci mulaa'ibul asinna moom mi nga xam ne dafa ñëwoon dëgmal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge Najd fekk ci ko foofu ci madinatul munawwara wa kaana abu bara raisa qawmihi moom moo ne woon nag kilifaay ay ñoñam di waa banu amir ne amir ibn malik la tudd mu ñëw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gaaral ko lislaam daldi koy woo ngir mu dugg ci lislaam waaye nanguwul waaye it rejeté wul lislaam rejeté rejet goo xam ne noo rejeté ko mooy daal nanguwul waaye kii li ko dese mu tuub daanaka bareetul wala boog jege na daal lislaam même bu dee ne mbir yi gis na ne lu am solo la waaye daal mujj cee dugg mu ne aleyhi salaatu wassalaam a ah, man de dama lay proposer boo yónni woon lenn ci sa saxaaba yi Najd di ci suñu jamono tey di est Arabie saoudite foofule jam côté boobu la ñuy wax Najd amaana yaakaar naa lool que ñoom dinañ la nangul yeneen mi aleyhi salaatu wassalaam ne ko woon déet man man nag dama wóoluwul waa Najd wóoluwuma leen ci sama saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum abu baraane ne ko analahum jaar na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bul am looy ragal ci loolu sa saxaaba yi buñ demee Najd am ñu leen wor baray leen déet man maa leen yiir ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tànne woon soixante-dix personnes comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci riwaaye imaam alxaafizu albuxaari bi nga xam ne mu ngi ko jële ci seydina anas ibn malik radiyallahu anil jamii parmi ñoom almunzir ibn amr ak ñoom xaraam ibn milhan gis nañ ne bi nga xam ne ci lañu demee ci gàttal xaraam ibn milhan mi waroon jàng yónnentub yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Aamir ibn Tufayl te nekkoon doom ci Abu Bara mii nga xam ne ndax baayam ak Tufayl ibn Maalik mi jur Aamir ibn Tufayl kooku ak Tufayl boobu moom frère la ci ki nga xam ne mooy Abu Bara Aamir ibn Maalik mulaabul asinna bi mu demee di wax ak moom pareegul daanaka da ubbi di commencer di wax li nga xam ne mooy yónnentu yonent mi aleyhi salaatu wassalaam rekk mu def siiñ kenn ci mbooloo mi ñu daal di koy faat gis nañ keroog moom seydina Haraam ibn Milhaan radiyallahu anhu keroog bi muy génn àddina li mu wax dafa faxas deret ji ci xar kanamam làmb faxas deret ji ci xar kanamam ne fustu wa rabbil kaaba ne texe naa waa rabbil kaaba waat naa ko ci boroom kaaba ji subhaanahu wa taala gis nañ ne ginnaaw loolu abu bara daldi woo waa banu amir ngir ñu dimbali ko ngir ñu faat ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi ñoom ñu bañ ndax nee nañu kat suñu sang di amir ibn malik ñun duñu xotti li nga xam ne mooy yiir gi mu yiir ñii man ñun manuñu laa dimbali ci loolu yow amir ibn tufayl mu dem waa woo waa ri'l waa zakwan ak waa usayya ñoom ñu daal di ko ciy jàppale ñu dem fekk saxaaba yooyu fa ñu ne radiyallahu ñu daal di leen disimi ba ñu jeex ba mu des Zayd ibn Ka'b ndax moom dañoo foogoon ne deewoon na radiyallahu taala anil jamii léegi nag gisoon nañ ne Seydina Abu Abu Umayya ad-Damri ah, Amr ibn Umayya ad-Damri moom dafa ne woon fi nga xamante ni mooy ci garab ñoom dañ leen tegoon ci ginnaaw moom ak beneen ansaar yi ngir ñu daal di taxaw foofu di si leen saytul nekk seeni sentinelle léegi nag ñoom ñu gis picc yi can yi di wër fa seen mbokk yi wara nañu dem fekk rey nañ ñépp lansaar yi bi moom bi nee ne moom du du du du moom mooy tàgge ji ki nga xam ne mooy al Munzir ibn Amr mu xare bañ faat ko kanta seydina amru ibn umayya damri ah gaa yi daal di koy jàpp ba pare waaye bi leen nee ci mudar laa bokk amir ibn tufayl al mujrimu shaqi xam yaayam ne yaayam ndax yaayam moom dafa yoreloon yaayam ab ab ki jaam boo xamante ne moom la ko waroon a fay mu ne ko looloo tax yow dinaa la libérer ndax loolu ci li mu wax moom Amir ibn euh, at-Tufayl al-mujrim shaqi léegi nag foofu lañ yemoon kon waaye duñ koy libérer gisoon nañ dañu dagg karawu xar mooy kanam gi bopp bi li féete kanam ci karaw gi dañ koo daggoon ñoom Abu Tufayl al-mujrim ash-shaqi alayhi la'natullah di Aamir ibn Tufayl bopp kon foofu lañuy moon riwaaya imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi wa an abiihi di àggale mu ne wa xaraja Amr ibn Umayya xatta idaa kaana bil qarqarati min sadri qanaa aqbala rajulaani min bani caamirin xatta nazalaa fi dillin huwa fiih ila aaxiri alxadiis léegi nag kon imaam ibn isxaaq ci riwaayam boobu nga xam ne mursal la waxoon nañ defoon nañ taxriij bi ci ñaari jataay yi weesu mu ne wa xaraja amru ibn umayya léegi kon ñu ngi woon tamit ci tarjama seydina amr ibn umayya ad-damri radiyallahu anhu wa ardaa ginnaaw bi ñu ko libéré dagg karawi fi féete kanam ci bopp bi abu tufayl amir ibn tufayl daal di koy libéré ndax prisonnier bu yoreeloon yaayam moom abu umayya mu ne imaam ibn isxaaq ne wa xaraja amr ibn umayya mooy riwaaya mu ne léegi nag amr ibn umayya ad-damri radiyallahu anhu kon finalement moom rekk a ciy des ak zayd ibn ka'b te zayd ibn ka'b wax nañ ne moom après la jóg fekk nit ñi dem ndax parmi les mu jóg foofu daal di ñibbi medinatul munawwara kanta Amr ibn Umayya ad-Damri moom biñ ko libéré mu génn hatta idha kaana bil qarqarati min sadri qanaa mu génn ba ni muy àggee bërëb buñ naan qarqara boo xamante nii mu ngi nekk ci benn xur woo xam ne ci xurru Medina yi la boo xam ne moom lañuy wax al qanaa bi mu àggee foofu mu ne aqbala rajulaani min bani aamir ci la ñaari góor yu bokk ci waa bani aamir waxoon nañ la imaam ibn isxaaq ci début riwaaya bi pro pro daldi woon na la situé géographiquement fan la Bi'ru Ma'una féete ndax waxoon na la dafa nekk entre entre fan waa fi waa banu aamir dëkk ak fi nga xamante ne nii mooy ah, entre fi banu amir di mbokki euh, kii num tuddati euh, amir ibn malik amir ibn malik mun a diggante boobu ak waa quartier diggante foofu ak quartier waa banu Sulaym foofu la Bi'r Ma'una ne léegi nag ah kon mu dajeeg foofu ci bërëb boobu ñaari góor ñoo xam ne ñaari ah kaw kaw yum dajeel bi muy ñibbi biñ ko libéré mu dajeeg moom ci bërëb boobu benn xur bu jege Madina ci xuru Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu gis leen ñoom ñaar gaa yooyu ñëw wàcc fi nga xam ne mooy ker gi mu daloon gi mu wàcc def escale ñooñu ñu def foofu escale ngir mën a dallu après ñu continuer seen voyage mu ne wa kaana ma al aamiriyayni ahdun min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa jira wa jiwaarun lam ya'lamhu amru ibn umayya fekk nag ñaar ñii nii mu dajeel ñoom dañu ay alliés lañu woon dañu amoon pacte ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax ñoom ci waa banu amir lañ bokk waaye nag moom Amr ibn Umayya moom xamu ci woon dara léegi bi mu dajeek ñoom ñu wàcc foofu mu laaj leen laaj leen moo tax mu ne waqad sa'alahuma hiina nazala mimman antuma léegi biñ dajee ñoom ñaar ñële ak moom ñu daje ci foofu noonu ci xanaa moom mu laaj leen ne leen ana mbokki fan yéen ñaar mbokki fan mi man antuma ana fan ngeen jóge yéen ay mbokki ñan xaalaa ñu ne ko min bani amir ñun de ci waa banu amir lañ bokk mu ne a bani amir ñi ma faat faat saxaaba yi ma àndaloon cien xaaral fa amhalahumaa xatta idaa naamaa adaa alayhimaa wa qatalahumaa wa huwa yaraa an qad asaaba bihimaa sa'ran min banii aamir fiimaa asaabu min ashaabi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum wa ardaahum léegi mu bàyyi leen comme que ñii nee nañ ko ci banu aamir lañ bokk mu ndànku leen bàyyi leen ba gaa yi xam nga yooyu da ngay sonn mooy yooyu noonu du du def escale noonu ngir to da ngay ngir euh, wàcce sa coono ngir boo fa mënee nelawaale jël ay ressources wu tuuti daal di jël ay force daal di continuer léegi nag mu bàyyi leen ba gaa yi ñoom ñaar ñu tëdd di nelaw rek mu daal di gaaw ci ñoom jël xeejab jaaseem daal di leen rey ni mu gën a gaawee. bi mu leen di rey bi mu leen reyee ba pare nag mu ngi jàpp ne moom jël na revanche ci saxaaba soixante-dix soixante-neuf saxaaba yi nga xam ne radiyallahu anhum la ñii mbokki ñii di abu amir ñii daal di rey banu amir ñii daal di rey moom mu foog ne ñooñu la rey la ah, léegi nag falamma qadima amru bnu umayya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam axbarahu bil xabar léegi nag bi mu agsee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal di koy nettali ni mu demee nettali yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni nga xam ne noonu la demee wu nettali ko li xew foofu yépp ni nga xam ne noonu lañu leen faate ah, waaye moom ci yoon bi bi muy ñibbisi ñi nga xam ne daje naa ñoom ba faat leen bi nga xam ne ci la nettali lool yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndaw yàlla li ne ko laqad qatalta qatilayni la adiyannahuma ne ko aa laqad qatalta ah Amr ibn Umayya yow ñi nga rey ñaar ñi ma ne ñoom nga rey ñooñu samay alliés lañu ñaar ñi nga ne ñoom nga dajeel fële ci xanaa ci xar-xara foo fële ah ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu min sadri xanaa ci biir xuru xanaa ah ñooñu xanaa xamoo Abu Umayya yow Amr ibn Umayya ad ñoo ñu man samay alliés lañ man yonent bi yu saato wassalaam ah comme que faat nga leen nag kon nag leen na fi des mooy dinaa leen jox dinaa dinaa ndàmp seeni mbokk li ñuy jox indemnité yi ñuy jox ki nga xam ne dañ koo rey involontairement mbokk yi ñu ñu rey xam nga rey dafa am ay wuute rey boo xam ne am amdin rey boo xam ne waa moo ko tey moom lañ naan volontairement il a éliminé son ennemi wala waa il l'a tué volontairement un acte volontaire kooku moom il prend plein pot moom kooku dañ koy rey mais mu am façon rey boo xam ne kenn du rey waa mooy rey boo xam ne lu xoto mu am boo xam ne mooy njuumte la kooku kenn du rey waa ji mais nag kenn du ne kenn du ko rey kon nag ay mbokkam ñoo ñàkk noo il faut ñu indemniser leen mu am beneen façon shibhul amdi beneen rey boo xam ne dafa niroog dafa niroog nag loo xam ne kii day niroog waa ji moo ko tey en tout cas ñun ci man demee ñun fii li ñu intéressé mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko qatalta qatilan laqad qatalta qatilayni la ud la adiyannahuma ne ko rey nga ñaari nit ñoo xam ne nag ah fu ma jaar nag naa leen naa leen ndàmp ndax ñooñu samay allié lañ yoo xamante ne nii fu ma jaar njàmp leen ndàmp leen mu ne summa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salatu wasalaam bi ko xawaar bi dikkalee Amr ibn Umayya daal di koy nettali rey gu ñaaw gi ñu reyee ñëli ak ni mu leen trouvé ak li ko dal ji yépp ak kii tamit rey ñaari nit ñoo xam ne ndekay alliéwam lañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne hada amalu abi bara qad kuntu li hada kaarihan mutaxawifa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne lii de liggéeyu abu bara la muy amir ibn malik ibn jaafar mulaa'ibul asin la lii la fotom la kuntu li hada kaarihan mutaxawifa ndax lii ba ma ko waxee naan ma yóbbul sa saxaaba yi lenn ci sa saxaaba yi naj dañu woo nga woo leen ci diine man bëgguma woon mbir mi mutaxawifan te dama cee ragaloon lii mel nii dal leen moo taxoon mën ko déet waaye fexe na ma ba convaincre ma hada amalu abi bara lii de jëfu abu bara la abu bara nag yëf yi da ko metti woona mettee mettee mettee metti ba foo ko takk rek weesu na ko moo tax bi mu yégee ne saxaaba yi nga xam ne ñoom la yiiroon ab doomam doomu frère am buñ naan Aamir ibn Tufayl magam ak Tufayl doomam buñ naan Aamir moo rey saxaaba yi mu yiiroon mbir mi metti koo mettee mettee metti mu ne fa balaga dhalika aba bara fa shaqqa alayhi ixfaaru aamirin iya bi mu yëgee xabaar bi mbir mi metti ko lool diis ci moom li nga xam ne moom la doomam jii ne Aamir ibn Tufayl def daldi xotti li nga xamante ne mooy jiwaaram mbalaan mi mu yiiroon ñii di saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa radiyallahu anhu mu ne wa asaaba min asxaabi rasulillah bi sababihi wa jiwaari loolu lépp metti ko lu fekk ñu faat ñi way waay ak jiwaaram gim leen defoon loolu yépp seydina abu kii al mujrimu shaqi daldi leen euh, daldi leen def noonu léegi nag bi mu bi loolu xewee léegi nag am benn doomu Amir ibn Malik di Mulaa'ibul Asin la mooy bi ba bi bi ñu yëgee xabaar bi xam nga waa abu waa doomu mbokkam yi moom Abu Tufayl no Amir ibn Tufayl woowoon na waa Banu Amir di waa kër baay taxam ngir ñu jàppale ko ñoom ñu bañ ñoom nag bi ñu yëgee te Abul Bara tamit yëg ko mbir mi metti leen mu ne fa xamala rabiatu ibn aamir ibn malik ala aamir ibn tufayl fa ta'anahu fi faxidi fa ashwa wa waqa'a an farasi ah léegi bi mu demee noonu nag am benn doomu aamir ibn malik mulaa'ibul asinna benn doomam buñ naan rabia daldi dem ngir assassiner ji ki nga xam ne mooy mooy frère am bii ndax ñoom ñaar ñoo bokk seen baay ñoo bokk ñoom ay kii lañu Amir ibn Malik ak at-Tufayl ibn Malik ñoom ñaar ay ay kii ay frère lañ te ñooñu ñoo jur kenn ki moo jur kii Rabi'a Mula'ibul Asin na moo jur Rabi'a léegi nag keneen ki di at-Tufayl ibn Amir moom moo jur Amir ibn tufayl al-mujrim ash raylu gaay léegi nag doomu Amir ibn Malik mi ñu xotti li nga xam ne mooy mbalaanum kiiraay mi mu defoon saxaaba yi daal di dem ngir assassiner ji ki nga xam ne mooy frère boobu di Amir ibn Tufayl mu fekk ko fam ne daal di koy jam ci ci ci pooj bi waaye da koo moy deewul fa ashwa mooy mu daal di rate rayu ko rek waa ji daa wa waqaa an farasi mu daanu ci fasam moom mu foog ne rey na ko daal di dem ndekete deewul léegi nag mu ne ay mbokkam moom Amir ibn Tufayl xam nga ñu ñu ay mbokk lañ mooy ay affaire clan la waqaala léegi nag Amir ibn Tufayl mi raylu saxaaba yi radiyallahu anhu bi ko doomu Amir bale mu xot ci pakkam fexe ray jam ko mu wadd ci fas wi mu foog ne dee na bi mu jógee moom mu dem Rabi'a dem mu wax ay mbokkam ay doomam ak ñooñu ne leen hada amalu abi bara in mittu fa dami li ammi fala yutba an bi wa in aish fa sa ara ra'i léegi nag mu ne mu ne mbooloo mi wax mbokkam yi doomam yi ne leen rey gi ma seen mbokk mii de naroon a rey hada lii amalu abi bara jëfi baayam la di sama baay tax di sama frère baay xam naa ne assassinat gi ma naroon def doom ji ci moom la jóge jëfam la in mittu nag mu ne leen bu dee nag jam sama sama blessure bii ma blessé ci sama pooj bi bu ma ci jaaree dee fadami li ammi fala yut ba annabi sama sama dee bu dee damaa dee bu fi kenn di jël revanche sama deret bàyyee naa ko sama bàytix di abu di amir ibn malik abu bara xam naa ne doom jii ñëw di ma rey lu ci moom la jóge waaye bu ma deewee yéen samay doom bu kenn fayu bàyyi naa sama deret garaawul sama sama sama bàytix comme que moo may reylu moom loolu la jàpp te sax bu dëgg moom reyloo ko c'est que doomam moo moo mer gis ne lii ñu def baay bi jaaduwul mu dem daal di koy bëgg a fajil boppam mu ne bu ma deewee nag yéen samay mbokk yéen laay waxal bu kenn falaa yut ba ànn bi bu ma bu kenn dem di toppi abu bara sama bàytex di ko jéem rey ndax liñ ma rey déedéet wa in aish bu dee nag damaa dund deewuma ci blessure bii fa sa araara yi man dinaa xool li nga xamante ne nii lan laa ciy jël comme décision loolu bu dee lool la man maay jël li nga xam ne maay di naa xool décision bi nga xam ne moo war man ma daal di koy jël waaye nag bu ma deewee bu ma gis kenn kenn kenn kenn muy muy muy xare muy jéem xeex walla ne day jëli revanche ki nga xam ne mooy Abu Bara waaye xoolal lim mujje moom Amir ibn Tufayl al mujrimu shaqi bu ñëwee ci riwaaya imaam al Buxaari biñ la waxoon bu seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu wa arda mooy gis nañ ne ci riwaaya ñoom imaam ibn Isxaaq bi na ko doon imaam Muusa ibn Uqba ak ñooñ waxoon nañ la solo woon nañ ko ak imaam al Waaqidi raxmatullaahi ala al jamii buñ ñëwee ci riwaaya imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi nañ xool ni nga xam ne même bu dee deewul ci jam ju ko Rabi'a jamoon waaye xoolal ni mu deewe Seydina Anas ne bokk na ci ay mbonteem yu mu def moom Abu di moom mii di Aamir ibn Tufayl mu ne wa kaana ra'iisa al-mushrikiin Aamir ibn Tufayl at-Tufayl xayyara rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam bayna talaati xisaal avant boo gisee lii xew xam nga loolu laaj la mooy mais pourquoi gaa yi gaa yi gaa yi ñu ñu noonu ci ci maali foro noonu mais ndax bokkul jusqu'à présent jusqu'à suñu jamono jii bokkul ci li nga xamante ne moom lañu xam mooy ñi nga xam ne ay envoyé leen même pays pays ennemi bi bu envoyé émissaire ci dëkku ay ennemis kooku kenn du ko rey loolu moom loolu moom du ay diplomatie léegi la xew loolu daa mas a xew kenn du rey ab rasul rasul mooy émissaire boo xam ne même pays bi nga xam ne da ngeen a nekk xoolal entre URSS ak États-Unis temps yi guerre froide ak yooyu kenn du bàyyi ba benn benn soviet daal di ñëw États-Unis ngir discuter ñu daal di koy rey loolu doo ko gis doo doonoo woon gis même entre guerre mondiale bi ñi nga xam ne ñooy ñëw di négocier entre les les les euh, alliés yi ak ñi nga xam ne ñooy nas yi mais ñooñu noonu du bu dee dañu ñëw ngir négocier kenn du ko ray loolu nag daa mas xew bu léegi la xewa ah. dangay gis ay rébellion ci cim réew ñuy xeex état bi ba moor yu bari waaye ñu def ne dañuy def trêve wala dañoo bëgg a discuter ñu am foo xam ne zone neutre territoire neutre foo xam ne fa la ñuy daje wala sax ñu ñëw ci capital bi rebelles yi yónni benn waay boo xam ne mooy seen représentant muy waxtaan si mais kooku duñ ne ah ci rebelles yi la bokk nañ jàpp tëj non loolu dañ koy bàyyi jàmmal ko mu dox si li muy dox ba ñibbi loolu la ñépp ma sa xam mais pourquoi nag kon ñii nii ñoo xam ne ñëwuñ ngir xeex sariya bi mooy sariya xam nga sariya dañ leen di yónni noonu mais tekkiwul rek tout le temps xeexaleen di tax a jóg mais bu ñuy dem dañuy ngànnaayu ndax réewu arab yi noonu la mooy ne boo yorul ngànnaay nit mën na laa romb duma la daal di lay jaay jàpp la def la prisonnier gis nga niñ doon def razzia yi fekk benn réew nii benn dëkk benn gox ñu song ko rey fa ñu bari jël jigéen ñi jël bàyyi xar yeeg yooyu jur ji dem jaay jaay jàpp gaa yi jàmm moo tax buñ doon dem dañ doon yóbbaale dañ doon ngànnoo waaye même ngànnaayu même bu dee ne jàmm lañ doon dox mais lan moo tax gaa yi ñii nga xam ne xeex bi taxu leen a jóg ngir liir yónnentub yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo leen tax a jóg ñu daal di leen rey loolu seyna Anas na Malik riwaayam bi ne saxiix imaamul Buxaari moo ci moo ci tontu mu ne ki jiite woon mushrikuuna yi nga xam ne ñooy waa Najd yooyu waa Bi'r Ma'una moo doon Aamir ibn Tufayl al mujrim mi nga xam ne moom lañu gis ay mbiram mu ne xayyara rasulallah sallallahu alayhi wa am na ci yenn yoo xam ne dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu lii lépp di xew dafa mës a ñëw Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam mu tànnuloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam entre trois affaires ne ko man Aamir ibn Tufayl je te mets yow Seydina Muhammad devant trois choix boo xam ne mënoo ci génn mooy al moom ku jéggi dayo la ci mbon mu ñëw di imposer yonent bi alayhi salaatu wasallam ne ko ñetti affaire yii laa lay tànnloo benn ci yooyu mënoo ci génn te foo jaar tànn ci benn fa qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu wasallam déglul proposition yaa ngi yakunu laka ahlu ahlu sahli wali ahlul madar ne ko yow yaay moom léegi ni ñuy def comme que gis naa ne yaa ngi am si doole te fii maa ngi yow fi ne mooy loolu bëgg a wax que ne man Amir ibn Tufayl man maay sangu côté est bi yow nag fii nii ci Medina li ko li ko wër yow yaay sang bi kon nag man première proposition mooy yow yaay moom ahlu sahli plaine yi fii Medina ak yooyu li ko wër yooyu yow yaa koy moom wali man Aamir ibn Tufayl nag ahlul madari moom kaw gi mooy kaw gi ci arab yeeg yooyu boobu man maa ko res foofu moom sama territoire la loolu mooy première proposition bi mooy léegi dama lay bàyyee yow plaine yeeg yooyu yow yow fexeel bi yëngu foofu kanta kaw geek yooyu foofu bu fa jegee ndax man sama territoire la man maa koy moom Amir ibn Tufayl benn proposition baa ngoog mu ne awwal la bokk akunu xalifataka deuxième proposition mooy ñu teg boobu mooy yow nga moom fépp moo xam kaw geeg Medina li ko wër yooyu yépp nga moom leen loolu nañ ko teg fee nga moom lépp man duma ci moomante ay feew yow yaay moom lépp waaye nag à condition boo génnee àddina man maay nekk sa xalifa man maay ki nga xam ne maa lay doon loolu lépp maa koy diriger ginnaaw yow deuxième proposition wa ngoog mu ne ko nag ñaar yi boo ci d'accordul beneen bi mooy ñëw te boobu moo gën a aw arzuka bi ahli Ghatafana bi alfin wa alf mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam proposition nag mooy boo deful yii ma wax ñaar yii soit nga moom côté bii ma moom côté bële wala boo nga moom lépp mais à condition boo génnee àddina ma donn lépp wala ñaar yooyu boo ci deful benn aw wala boog arzuka ma xareek yow bi ahli Ghatafan ak waa Ghatafan ñoom ñépp laay mobiliser daal di dal sa kaw yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi alfin wa alf ak ay milliers de personnes et des milliers de personnes ah loolu daal moo fi am ñetti yaa ngoog mooy loolu la doon bi ñëw di menacer yonent bi alayhi salaatu nga liy menace la mooy yim ci wax yépp al mujrimu shaqi xamul ne yii nii ils ne sont pas ils ne seront pas satisfaits amul benn aucun de ces aucune de ces propositions ne sera satisfaite mukk yonent bi aleyhi salaatu bàyyi ko mu dem kii bàyyi leen ko jarul tontu sax façon yii léegi nag loolu nag la jàppaloon yeneen bi aleyhi salaatu salaam moo tax bi gaa yi bi bi bi ñuy ñëwee mu daal di leen mu daal di def si ñu rey xaraamam ne Milhaan ka newoon ca wetam ñu gis ko muy dem ñu daldi dabi ña des ñu daldi leen faagaagal woo ci waa Ri'l waa Dhakwaan ak waa Usayya asatillaha wa rasula léegi xoolal ni mu deewe nag ni mu deewe moom Aamir ibn Tufayl Seydina Anas ñu ngi ci riwaayu imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi te nekk ci kitaabul Maghaazi rahmatullah alayhi baabu ghazwati Rajii wa Ri'l wa Dhakwaan wa Usayya wa qissatu Xubayb ak ñooñu ci buntu boobu lañu ne Seydina Anas ibn Maalik mu ne fa tu'ina Aamir fi bayti Ummi Funaan mu ne ñu daldi koy jam ci këru benn jigéen di yaayu diw mu ne xuddatun ka xuddatil bakri fi bayti imra'atin min aali fulaan utuni farasi ginnaaw bi mu échappé woo ca dee gële ko doomu baay tëxam bi di Rabi'a ibn Amir ibn Malik defoon ñu daldi koy jamati beneen yoon ci kër benn nas ndaw tuddul turam mooy Umm Funaan yaayu diw mu ne xuddatun ko xuddatil bakri fii bayti imra'atin min aali Funaan o tuuni far bi farasi mu ne laay biñ ko jamee mu ne lii de ab jam la boo xamante ne nii ka guddatil bakri day mel ni feebar boobu mooy bi mu ko biñ ko ko jamee dafa yëg ne affaire bi dafa mel ni ki ko jam dafa dafa euh, posone jaasi ji ndax da koo yëg rek yëg ci boppam feebar boo xam ne mu ne guddatun ka guddatil bakri lii de dafa mel ni feebar boobu di dal giléem yi géléem yu ndaw yi nga xam dañu nekk seen digg doole muy ta'unul ibil muy peste bi nga xam ne yaaru peste bu particulier la boo xam ne mooy dal li ñi nga xam ne ñooy géléem yi mu ne loolu lii ma dal dafa mel ni loolu lay niroo fii bayti imra'atin min ali fulaan comme que xam na ne mu xam ne day dee mu ne fii bayti imra'atin min ali fulaan dee ci këru ak jigéen bokk ci waa diw ah lool man Amir ibn Tufayl waay waay dépassé naa ruus naa ñu may nettali ëllëg naan ci kër benn jigéen laa deewe utuuni bi faras yi ëndil ma sama jaasi ma daal di jóge fii ba bu may dee ma dee ci biti waay waay yàlla na bu ma dee bu ma dee ci këru jigéen <laughs> saay moom xam naa genre féministe yi moom buñ ko gisoon dinañu mer quoi ñoom nga xam ne ñoom lu tëb ñu mer <laughs> mu ne waay waay xanaa nekkuma fi di dee di dee nag fii baytim raatin ci kërug jigéen min aali fulaanin ci waa kër diw kon nag indil leen ma sama fas mu ne fa maata ala dhahri farasihi mu dee biñ ko joxee fasam muy génn ci kaw fas wi la dee ci kaw fasam la faatu moom al mujrimu shaqi Aamir ibn Tufayl alayhi laanatullah ñoom nag biñ defee lii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da doon def xabaar bii daf ko metti woon lool ba moo tax moom alayhi salaatu wassalaam mu paase weer weer woo xam ne di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñooy tribu yi fekk entre xabaaru waa ar tamit dikkal ko ndax waxoon nañ la qissatu raji' raji' muy nettali sariyatu raji' bu ñoom Xubayb ak ñoom Zayd ibn Dathina Marsad ibn Abi Marsad Abdullah ibn Tariq ak ñi àndaloon ñu waroon a dem fële ca Quraysh yi woolaale jàngalaale ñi nga xam ne ñoo waa Qaara ak waa Adal ñooñu waxoon nañ lañu ñoo sariyatu Bi'r na daanaka ñoom ñoo bokk weer ñoo bokk weer wu ñu génn waaye am na gis naa luy wone précision ban moo jiitoon te lool li ñu koy wan mooy sariya bu ñu war a gis woo xam ne moo concerné Seydina Amr ibn Umayyah ad-Damri radiyallahu anhu wa ardaa <coughs> sariya boobu moom bu Seydina Amr ibn Umayya Damri bii nii ñu gis ne dafa bokkoon ci biir Ma'una mooy ki rëcc ki nga xam ne moom la Amir ibn Tufayl libéré moom dafa am sariya boo xam ne demoon na ci laata laata muy dem biir Ma'una kon loolu lañuy xame ne kon sariyatu Raji' moo njëkk même bu dee ne moo Bi'r na ñoom ñoo amandoo ci wenn weer di weeru màggal di safar ci ñeenteelu at mi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax lan moom nettalee boobu insha allah dinañu gis sariya boobu def ko nag lu gaaw dinañ ko gis insha allah ci lu gaaw di sariya bu Seydina Amr ibn Umayya ad-Damri loolu kon fekk kon entre temps buñ ñëwaatee ci liñ doon wax dinañ ci ñëw ndax sariya boobu moom lañ waroon a def placer bi ñu jógee xaswatu rajiya moom lañu waroon a placer foofu avant ñuy gis li nga xam ne mooy sariyatu bi'r mauna ndax lépp ci weeru safar la xew ci ñeenteelu at ñu ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam waaye dinañ ci ñëw incha allah rattraper loolu daal di koy gis ndax bul fàtte ne ñu ngi en même temps ci euh, tarjama seydina euh, amru ibn umayya ad-damri radiyallahu anhu wa ardaa kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam xabaar yi dañoo metteendoo yu metti yu toll nii daal di bareendoo daal di agsi agsil ko mu jote leen xabaar yu metti mooy ñaari sariya yi mu yónni ñépp rey nañ leen ba ñu jeex ñoom Asim ibn Thabit ci ar-Raji' rey nañ leen ba ñu jeex jaay ñële Quraysh waa Quraysh exécuté leen publiquement ci exécution yi gën metti ñu naan déet yàggatul ñii mu yónni soixante-dix personnes bokkoon ci xiyaaru saxaaba ñun ginoon leen a xam jàngkatu alquran yi alquraa ñu demati ñu daldi leen décimer leen ba ñaari rekk ci ruj ruj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fan yooyu yépp mu def mu def weer yoo xam ne di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñooy tribu yi ci arab yi daldi rey saxaabaam yi aleyhim radiyallahu anhum loolu la imaam al Buxaari raxmatullaahi aleyhi di nettali muy ci vague xadiis yiñ la waxoon muy cinq wala six yi nga xam ne moom la imaamul Buxaari rahmatullah alayhi daal jële yépp ci Seydina Anas tañuy nettali sariyatu Bi'r Ma'una Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardaahu mu ne di nettali loolu mu ne bi nga xam ne ci lañu rey ñii bi ñu àggee Bi'r na mu ne biñ leen reyee wor leen rey leen fa balagha an-nabiyya yonent bi alayhi salaatu salaam bi ko information bi xabaar bi agsee ci moom mu ne fa qanata shahran yad'u fi as-subhi ala ahya'in min ahya'i al-arab ala ri'lin wa zakwana wa usayyata wa bani lihyan mu ne def xunuut weer mu ciy def li nga xam ne mooy xunuut xunuut masoon nañ ko fi tudd masoon nañ ko fi tudd ci gàttal waxoon nañu que ne dinañ ci dina ñëw gin koo yaatal insha allah bërëbam a ngi nii nag mooy boo fàttale ko bi ñu ko tuddee dañ ne woon euh, masala la boo xam ne mooy dafa am moom surtout xunuutu suba mais xunuut ci boppam du du du fajar rek lañ koy def jullit fajar rek loolu waxoon nañ ko insha dinañ ci dina ñëw dinañ ci taxaw ah insha allah après daal di gis masala fiq yooyu daal di leeral même annoncé woon nañ li nga xam ne moo doon euh, wute boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci masalatul qunut li nga xamante ne ñi nga xam ne ñoo jàpp ne moom ñàkk koo def day tax nga def euh, sujudu sahwi te ñooy shafi'iyya ñoom dañoo jàpp ne ku qunutul nii euh, boo nit ku juum nii deful qunut moom day def sujudu sahwi mooy day def sujudu sahwi yi nga xam ne moom lay sujud bu bu paree euh, ci julli ji léegi am ñoo xam ne ñoom dañu jàpp ne kenn du ko def sax qunut kenn du ko def ci julli waaw ci madahibul arba am ñoo xam ne dañu ne non dañ koy def mais bu dee ne daa am euh, loo xam ne xabaar bu tiis ab catastrophe bu dal ay jullit bu boobaa ñuy def xunuut di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo leen ko teg loolu mën naa ne am ñeneen te ñooy euh, suñu boroom xam-xam yi di almalikiya rahmatullah alayhi ne dañ koo sopp ku def baax na ku defulit dara new ci loolu mooy af yi waxoon nañu ko dañ koo rappeler nii waaye dinañ ci gën a ñëw léegi insha allah bu dee ne waxtu yi may nañ ñu ko suy noo ñu àggale ko bii di ñëw bu ñu gisee nettali bi ndax dañu nekk ci nettali bi nañu def nettali bi ba pare Seydina Anas ibn Malik ibn Damdam radiyallahu anhu mu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu fa qanata shahran bi alayhi salaatu salaam daal di xunóot weer pendant weer yoo xam ne yad'u fi subhi léegi euh, xunut boobu kañ la ko doon def mu ne nag fi subaxi mooy julli suba ñaari ràkkaay suba yi ca la doon xunut doon ñaan yàlla ñii nga xamante ne ñooy ay quartier ay mbooloo ci quartier yu arab yi ñoon ñooy ñan mu ne ala ri'lin waa Ri'l wa Dhakwaan ak Dhakwaan wa Usayya ak Usayya wa Bani Lihyaan ak waa Banu Lihyaan nga ne ma mais lu tax muy ñaan yàlla ñu nga ne la kaay Ri'l kay xanaa xam nga Ri'l jadaay bii weesu rek ab Aamir ibn Tufayl ñan la woowoon ngir ñu jàppale ko ngir mu ñu ñu rey saxaaba yi ah, non waa Banu Aamir mais waaw waaw waa Banu Amir mais est-ce que waa Banu Amir nangu nañu ah. ah non non ñoom nanguwuñu quoi ah. ndax nee nañ seen sang bi Amir ibn euh, euh, Malik mula'ibul asinna moo tax duñu ñu xotti li nga xam ne mooy paktam te mooy seen sang nee na waaw léegi continuer ñan la woowaat waaw daa waa Ri'l voilà ak kan Zakwaan ak kan Usayya voilà looloo tax ñoom rey gi nga xam ne moom lañu jàppale Amir ibn Tufayl lu ñu rey soixante-neuf saxaaba yi looloo tax yonent bi alayhi salaam soixante ndax deux ci rik en tout cas ñoom soixante-dix ndax yéenay rey soixante-dix lañ yoroon euh, léegi ñoom kon waa Riyam waa Zakwan ak waa Usayya ñoo jàppale gaa yi looloo tax yonent bi alayhi salaatu salaam doon leen doon leen bu jullee ba pare nu mu doon demee day julli fajar dernier ràkka bi bu jullee ba tari ba pare après mu daldi dinañ ñëw après ci mbas alam est-ce que xunuut bi kañ la avant la wala après la avant sujóot euh, avant oh, ngay sujóot la wala non avant ngay rukkoo la wala après bi nga ba pare loolu insha allah dinañ ci ñëw te riwaay imaam euh, Anas yi yi nekk sax imaamul Buxaari imaamul yooyu dina ko dina leeral léegi kon yonent bi alayhi salaatu salaam mooy noonu day julli fajar ci biir julli ji lay ñaan yàlla loolu saxaaba yi dañ koo dégg ndax julli dañoo dégg muy wax loolu ndax buñ ko dégg loolu Seydina Anas te saxaaba yi radiyallahu mooy buñ doon julli yonent bi alayhi salaatu salaam daroon dane woon li yaliyani ulil ahlaami wan nuha mooy ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy topp ci imam bi bu nekk xale yi na nekk ñi nga xam ne ñooy ulul axlaam ñi nga xam ne ñoom nekk nañu ñoo xam ne dañoo majeur nekk ñoo xam ne ñoom gis nañu mooy nekk nañ majeur wan nuha ak boroom xel yu ñaw yi ñi nga xamante ne boroom xel yu rafet yi mooy te xam tamit yi nga xam ne bu imam bi jàmm joon bëggo euh, wala xëcc kenn ak tamit mu juum ñu man koo gàgganti wala ñu man koo remplacer moo tax euh, Seydina Seydina kan euh, Maalik euh, ah, kii Seydina ku defati woon lool xaa mooy hada xaal yi sama nijaay ngi kan moo may wan nijaay ju mel ni moom nu mu Ibn Abi Waqaas Seydina nan ah, Ibn Abi Abi yaa subhaanallah mooy Sa'd voilà Sa'd ibn Malik Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mas naa dugg ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam fekk après la après génnu yonent salaam àddina mu dugg fekk moom wala moom la walla wala kii al ansaar yi nu mu tudd euh, euh, ki yonent bi salaam daloon këram mooy Abu Ayyub ñoom ñaar kenn la ci jàppatuma kanati la ci ñoom dafa ñëw fekk ci ci jàkk ji am benn xale boo xam ne mais laata ñuy commencer mu fekk benn xale boo xam ne ci kanamu sàppe bi la nekk mu ñëw xëcc ko xale bi nag ay mbokkam ak moom mel li ñu mer mu ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam moo wax loolu ne li yalyani ulil ahlaami wan nuha kën ñuy nekk ci kanam mooy ñooñu voilà looloo tax ma xëcc ko du ne dama laa yàq wala boo dama laa kii ñàkkal fayda non mais mais sunna laay doxal mooy xale yi ci ginnaaw la ñuy ne mag ñi daal di fay daal di ciy topp waaye loolu tekkiwul ne yow da ngay bàyyi bañ commencé julli ji nga fekk xale yi yow ñëwoo nga tardé ba pare fekk mais sa sàppe yi du ñu fees du ñu ñàkk fees ñu naan xale yi taxaw leen ca biti ñoom dañuy fekkali sàppe yi léegi yow nga bàyyi ba ñuy nga ñëw jóge na le ne ko ne xëcc leen ba pare mer naan ko ne ginnaaw lañu war taxaw mais yow yaa waroon nga teel a ñëw yow teeloo ñëw sàppe yi day bañ a fees ñu bàyyi noonu dañuy woo xale yi ñu dugg ci sàppe yi lu ngeen bëgg da ngay gis loolu da nga koy gis ci jàkka yi man mas naa ko fekke benn jàkk boo xam ne lool lool waa dañoo julli ba pare jaay kii bi euh, kii bi Sénégal yàgg na nag war na war na am ay ay ay ay ay ay lan ay ay est-ce que du année quatre-vingt-dix-neuf yi wala yooyu bien avant sax wala quatre-vingt-dix-huit daal bon ah waa ji euh, paa bi fekk boo euh, boo yi ci biir sàppe si mu xëcc mu xëcc leen ba pare après nag di di kaas biñ pare mais imam bi imam bi imam bi après dane waaw dëgg la dafa def leeral ne dëgg la xale yi ci ginnaaw lañ war a ne waaye nag bu sàppe yi feesul mag ñi tamit mënuñoo yéex a ñëw ñu commencé julli ba pare ñoom ñu ñëw di wax loolu ndax ku bëgg nekk ci kanam tamit da ngay teel ñëw mais doo toog ñu bàyyi la foofu te sàppe yi fees feesul ñu bàyyi xale yi fële il faut ñu dugg ci sàppe yi loolu lu am solo la voilà kon euh, mooy ne Seydina Anas mi ñoom dañu bokkoon ñi nga xam ne ñoom ci ginnaaw lañ doon ne doonu ñoo nekk ci kanam léegi le fekk kon mu dégg loolu te moom même bu dee ne Seydina Anas yonent bi alayhi salaatu bi muy ñëw foofu dix ans la am Medinatul Munawwara bi yonent bi alayhi salaatu salaam di génn àddina mu ngi am vingt dug di dugg ci vingt et unième mooy ne le fait mu dégg ko mooy ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam bi ci kaw loolu kon yad'u muy ala qanata ala ahya'in min arab ay quartier ci arab yi di Ri'l ak Zakwan ak Usayya ñooñu kon li tax ñett ñooñu mooy rey bi ñu rey saxaaba yi Bi'r Ma'una léegi nag waa wa Banu Lihyaan ak waa Banu Lihyaan Banu Lihyaan lu tax ñoom ñoo rey waa qissatu Raji' ar-Raji' ñoom ñoo rey ñoom Aasim ñoom Marsad ibn Abi Marsad ñi nga xam ne ñoom dañ ne woon ñun nekk ñu fi di jox pacte ki nga xam ne mooy ab ay yéeféer biñ leen nee bu ngeen wàccee lu ñu leen def dara ñoo rey ñoo ñu naan déet ñu jàpp euh, Zayd ibn Dafina ak Xubayb ibn Adi daal di leen jaay ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna Quraysh yi ñu daal di leen éliminer yonent maa lay saab saab def passé weer weer la passé di xunuut ci ñi nga xamante ne ñooy di ñaan yàlla tribu yooyu di Ri'l ak Zakwaan ak Usayya moo tax ci yenn riwaaya mu ne asati llaha wa rasula imaam Seydina Anas ibn Malik ne ñoom ñii nag asati llaha wa rasula dañoo mooy yàlla mooy yonentam alayhi salaatu wasalaam non seulement nanguluñ ko mais boo ko nangulul mënoon nañu def comme seen mbokk mi rek Amir ibn Malik mula'ibul asinna bañ a nangu ci jàmm mais nga euh, euh, fa qara'na fihim qur'anan thumma inna mu ne ñoom ñii nag di waa Bi'ru Ma'una ñi ñu reyoon suñu boroom subhaanahu wa wàcce woon na ci li nga xamante ne nii ah mooy alquran mooy wàcce woon na ci alquran joo xam ne nee na juñ doon jàng la ci ñii nii ci soixante yi ñi nga xam ne ñoom lañu rey Bi'r Ma'una mu ne ñu jàng ci ñoom alquran waaye ginnaaw gi dañoo aaya yooyu dañ ko nasaxal dañ ko nasx bi nga xam ne dafa du nasxu tilaawa kese mooy nasxu tilaawa la ndax dafa am nasx yi dañu am ay wuute loolu ci ulumul quraan yi yooyu danga ko ciy gis boo demee di jàng yooyu nasx mooy day am yoo xam ne dañuy nasaa njàng mi waaye acte bi kenn dindiwu ko voilà comme ash-shaykhu ak ash-shaykhatu ila boobu nañ leen duma loolu mooy jàngatuñu ko xam nga ci suuratu nuur la bokkoon lool nasxu tilaawa la mooy dañ koo nasaxal kenn du ko jàng waaye kenn nasaxalul àtte bi ndax mooy ne nit kenn du ne kii kii noonu c'est que nag njaaloo paala kenn du ko def dara ah non non non déedéet mooy ne ku fi njaaloo mu daal di mu reconnaître affaire li li dóor jeune bi lañ lay fëgg moo tax loolu nasa nasaxu dañoo nasaxal abrogé njàng mi waaye àtte bi dafay des mu am yoo xam ne moom àtte bi lañuy nasaxal waaye njàng mi dafay nekk dañ koy jàng waaye jëfe mooy ne mooy ne àtte eh, bi du ñu ñuy jëfe waaye eh, njàng mi moom mu ngi fi kenn dindiwu ko yooyu nag boo ci bëggee lu am lu gën leer ulumul qur'aan yi yooyu dañ koy dañ koy yëngatu Ah, léegi léegi léegi kon na Anas ne jàng nañ ci alquran ci ñoom ay mooy ay wàccoon na ci xew-xew bii summa inna zalika rufa ginnaaw gi nag ñu daal di yëkkati aaya yooyu alquran jooju daal di koy nasaxal suñu boroom yëkkati léegi aaya yooyu lan la woon mu ne lii la woon ballighu anna qawmana anna laqiina rabbana fa radiya anna wa ardaana Allah Allah mooy ne loolu moo wàccoon ay li aaya la woon ci alquran yoo xam ne suñu boroom da ko abrogé finalement mooy instant yi nii ku taxawati naan da ngay julli ñu ne aywa jiiteel nga ne da taxaw tari sa faatiha pare ne ballighu anna qawmana anna laqina rabbana faradiya anna wa ardana xaw ma après nga teg ci liñ ci teg yow kooku julliwoo julliwoo ndax bii mutawaatir bii moom rek lañ mën a jullee ku moo tax yiñ naan yi njàng nu la yooyu day koy soxla ci bu ñuy def Euh, ay tafsir ak tamit war a war a bii baat wala dina yaatal yooyu waaye du pour ngay julli di jàng yooyu non loolu kenn yi ñuy jàng mooy yii téere bi yépp yor boobu la ñuy jullee siinoo ku fi jàng leneen même bu dee ne wér na ne ci diw que lii alquran la woon saxaaba diwa ko doon jànge loolu boo ko julleewee sa julli baax yow da doon foontu voilà. kon loolu la mu ne léegi lan la lool di tekki waaw waaw doo ñu wax affaire bi nu ñuy tekki ñu ne waa insha allah aaya boobu da doon wax balligu an naa ñoom bi biñ leen faatee suñu boroom di leen defal taraanga yu rëy léegi nag ñu wax comme kële rek comme Seydina Baye naa Jaabir ma waxoon ñu jottalil ko suñu boroom wàcc walaa tax wàcce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah wa uhud amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun farihiina ainsi de suite ci li leen yàlla jox ci suuratu Ali Imran boobu ñu gisoon loolu nag comme lii la loolu moog lii la niroo léegi mu ne ballighu anna ñoom ñu ne jottalil leen ñu anna ci ñun jottalil leen ñu xawmanaa suñu ñoñ ñi nga xam ne ñu nga Medina ak jullit ñi rey nañ ñu fii ci biir na waaye jottali leen ñu ñoom yow suñu boroom yàlla na jottal yéen waaye suñu boroom jottalil ñu waaye it jottalil leen ñu anna qawmana anna laqiinaa këne ñun kat laqiinaa daje nañoo ak rabbanaa suñu boroom faradiya anna mu daal di ñuy gërëm wa ardaanaa mu gërëm looñu mooy ne malgré rey nañ ñu ci anam yu gën a ñaawe waaye yëg leen ne daje nañu ak suñu boroom radi eh, alay subhanahu wa fa radiya anna mu daal di ñuy gërëm gërëm na suñu jëf gërëm na liñ doon jëf ak gërëm nañ ñi nga xam ne noonu lañu faatoo nekk ci mission wa alayhi salaatu wassalaam wa ardaana def na ñun ñu daal di gërëm lam def allahu akbar moo tax radiyallahu anhu wa arda yal na ko yàlla gërëm daal di koy gërëmloo kon loolu moo doon aaya yooyu après nee na Seyna Anas nee na après yonent bi bon après yooyu nag dañ koo yëkkati mooy aaya yooyu abatuñu finalement après dañ koo mujj na saxal moo tax mu ne summa inna karu rufi'a ginnaaw gi lool ñu daal di koy ñu daal di koy yëkkati xam nga bokk na ci aay yi nga xam ne dañ koy jàng mais mais loolu dootu du lu ñuy jëfe <coughs> mooy comme aay yi wax ci sàngara naan moom moo leen ci wa min samarati euh, naxiili ci euh, kii yi euh, nu tudd ci fruit kii ta nu tudd <laughs> mooy yi muy wax ngeen ciy jàppe ngeen ciy jàppe euh, sakaran wa rizqan xasana ngeen ciy jàppe loo xam ne ci ngeen di naan mooy ci yooyu nga xam ne mooy sàngara si ak euh, kii bu baax raisin yeeg yooyu kii fu yooyu xam nga ne loolu mooy ne loolu du du nit dootul ñëw naan ah kon alxuraan comme na ma dégg woon benn jaahil di ko wax des naa dégg benn waaye di ko wax moom te waaju arrogant la nag waala joo xam ne bu waaju arrogant moom jàpp na ni te loolu man xaw ma xam na la ko mën a waxe mais comme que noonu la mel ku yéeme la yal na ko yàlla gindi ndax yaa ayyuhal ladina amanu la taqnatu min rahmatillah bu kenn désespéré ci yërmande yàlla am nañu ko ginoon a sànk fopp e, daal di e, kii ndax moom ku yéeme la léegi mu ne kënee walla lool day wane ne moom sàngara si sàngara dagam di xaraamu voilà sàngara ndax euh, aaya boobu noonu ci suuratu naxli voilà bu ko defee yéen ngeen ciy jàppe tattaxiduuna minu sakaran wa rizqan xasana mu ne voilà ça montre que la la la le vin n'est pas illicite ko ah mu ne waaw loolu day wane ne vin illicitul ndax suñu borom moo ne te loolu da koo wax di wane ne xéewal jum ñu defal la que ne yéen na ngeen ciy jàppe que ne sàngara si ngeen ci jàppe kii ci garab yooyu ngeen ciy jàppe sàngara waaye euh, wërsëg goo xam ne bu rafet la bu baax la waaye koo xam nga ko mooy xamul dara mooy loolu jamono la woon kan moo ko ne sàngara daganul woon benn temps ci saxaaba yi radiyallahu anhum gisoon nañu ba gazwatu Uhud bii nii ñu mujje sàngara dafa daganul Seydina Anas nee am na saxaaba yoo xam ne comme ni hadis ne ci riwaa imaam Muslim ñoom keroog bi ñuy dem Uhud dañoo yóbbaale woon sàngara gisoon nañ Seydina Anas Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ginnaaw Badr bi nga xam ne ca la dem autour de pot lañ newoon moo genn saxaaba ci wàllam saa ba ni mu doon core gëleemu Seydina Ali yooyu la dafa màndi woon bi mu naan yonent mi alayhi salaam xool bi mu ñëwee di ko wax naan ko li ngir li mu def mu ne ko xanaa yéen nekku ngeen lu dul sama jaami bàyyi loolu noonu loolu noonu mooy ne sàngara kan moo ko ne ñun dañ est-ce dañoo ne sàngara ma suna daga mais jamono naasi ala ndànk ndànk la doon ñëw waaye xamul dara loolu mooy te dafa arrogant waaye loolu alko mooy ne innamal xamru yooyu yépp rijsun yooyu ay sobe lañ loolu aay boobu moo ko abrogé kon nag loolu la mooy boobu mënoo ñëw naan walla alxuraan ak yii noonu daal day wane ne loolu mooy njàng mi mu ngi fi waaye kenn du jëfe loolu kenn du ko jëfee kon nag insha allah xam naa kon dañuy yem nii kon ci noonu sariyatu bi'r mauna noonu lañ ko jeexale léegi nag bii di ñëw